mooy ñooñ dañu am jagle waaye sa xeet tamit wa hum shurakaa'u naasi fii ma siwaa waaw mais ñooñu di dugge buntu bi gën ndejoore dañuy bokk ak ñeneen ñi des tamit ci yeneen port yi waaw waaye xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul benn porte bu benn xeet bi jaare àjjana loolu ñoom dañ fay jaar bokk kook ñoom waaw Allahu akbar wa hum shurakaa'u nnaasi fi ma siwaa mooy hum boobu mën na dellu ci ñii dugge te ñoom la bunt bu ndejooral gi ba pare bokk ak ñeneen ñi feneen waaw walla loolu xam nga waxoon naa la ko boobu ne la bu dee suñu monde bii ñu nekk bu dee yow palais bii nga war a dugge am na juróom ñetti porte wala ñetti porte yow jamono ji ngay dugg ci benn bi manula nekk ngay duggewaat ci beneen bi mais foofu alaaxira la du fii waaw bokkuñ ay àtte boobu moom ci juróom-ñetti yépp ngay duggandoo waaw mu ne wahum shurakaa'u nnaas fii ma siwa dhalika min al abwaab ñooy bokk ak nit ñi ci li nga xam ne moo des ci yeneen porte yi yonent bi ne summa qaala seydna abu bakar euh, seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne ginnaaw gi yonent saa salaam ne ah walladi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan man seydna muhammad saa salaam mu ngi ci loxoom innama bayna al misra'ayni min masari'il janna dëgg dëgg nekk na diggante mooy port yi mooy misra mooy loolu mooy mooy côté port yi quoi ñaari mooy boo gisee ñaari bunt wala nga gis ab buntu ab buntu ci boppam benn buntu ah nga gis wàll yi côté bii ak côté bee nga xam ne ñoo séq port bi loolu mooy misra comme ni nga xam ne al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimatullahi alayhi mu ngi koy leeral ci al minhaj naan misra googu nag nga dégg misra mu ne mooy kii euh, li nga xamante ne euh, kii la mu ne al misra'ayn bi kasril miimi noonu nga koy liire jaanibal baa bi mooy ñaari côté yi porte ab buntu ñaari côté yi waaw mu ne ñaari gis nga porte ñaari porte bi boo gisee benn buntu mooy côté bii bi la féete ndejoor ak bi la féete càmmoñ ñaari côté yi ci côté bunt yi kama bay na makkata wahjan mooy ngandaay bi mu ngand mooy diggante largeur bi ni mu ni mu yaatoo mu ngi mel diggante makka ak hajar waa fan mooy makka moom xam nañ ko mooy al baldatal mahrusa waaw muy qiblatul islaam ah, dëkk bu tedd bi ah, fa nga xam ne mooy mahbatul wahyi fa la wahyu bi balle waaye foofu la seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam fenk waaw foofale muy Makka di mooy bunt bi tolloon diggante yaatuwaay benn ci bunt yi diggante Makka ba Hajar Hajar mooy fan imaam al-Hafiz an-Nawawi ci al mu ne euh, wa Hajar kanta Hajar nag bi fathil ha wal jiim ha ja wa hiya madinatun azima hiya qa'idatu bilaadul Bahrayn mu ne ngàndum ville boo xam ne moom mooy cosaanu Bahrayn gi ngay dégg tey mais Bahreïn gënoon na yaatu li ñu am léegi ah waaw nga naan Bahreïn waaw fële ca golfe ba ci euh, ginnaaw Arabie saoudite fële Bahreïn foofu mooy Hajar foofu la nekkoon muy diggante kon Makk fi mu nekk ba foofu la porte bi digg yaatuwaayu porte benn porte yi toll yaatoo loolu euh, Hajar googu lay wax mu ne nag fekk bon à part que dafa am hajar am na beneen beneen tur bu mu ne qaala al jawhari fi sixaaxi imaam al jawhari rahimahullah dafa wax ci téeram bi al sixaax mu ne hajar ismu baladin madhkur masruuf hajarun hajaru yooyu naan ko wax hajarun mu ne qaala wan nisbatu ilayhi haajari haajiri ku haajari ku xam ne fa la dëkk loolu lañ koy woowe ah mu ne kanta abu qaasim az moom dane hajar dañ koy góoral di ko jigéenal waaw imaamu Nawawi mu ne nag hajar gii haadihi gayru hajar almadkur fi xadiisi ida balagha almaa qullatayn bi xilaali hajara mu ne hajar gii nag wute nag <laughs> mooy hadiisu <laughs> qullatayn qullatayn mooy environ 160 litres waaw gisoon nañ bi ñuy gis eh, eh, almaa ul raakid waaw bu kenn di tuur ndox ci ndox moo xam ne dafa tag gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi xadis boobu lay wax ida balaga ak ida kaana al maa'u qullatayn laa yaxmilu la laa yaxmilu al xabas ak laa yanjus ah, mu ne boobu noonu mu doon wax di wax ne xëjar ah, ah, mu ne bu ne xëjar googu bokkul gi ñaa bokkul bii de waaw mu ne bokkul ida balagal maa'u qullatayn bi xilaali xëjar ci ndabu mooy récipient wu hajar yooyu nga am dañu doon ngadd mu ne déedéet bokkul ak hajar bi tilka qaryatun min qural madina mu ne hajar boobu benn village la ci village yu Médina yi sorewul Médina kaanatil xilaal nekkoon na ndab yooyu récipient yooyu fa lañ ko doon defe defare voilà kon mu ne wa hiya ghayru masrufa boobu nag du du du ñuy moom mamnu'un min as-sarf la waaw léegi mu ne loolu leeral naa ko ci awwalu sharh al-muhaddab léegi mu ne kon Eh, bu ñëwaatee ci xadis wallazi nafsi bi yadihi waat naa ci nga xam ne sama bakkan man seydinaa Muhammad mu ngi ci loxoom innama baynal yi nekk na diggante ñaari wàll buntu àjjana yi min masari'il na ci buntu àjjana yi ñaari wet yi ñaari wet yi quoi mooy boo gisee bunt bi ñaari wàll yi kamaa kem bayna makkata wa hajar hajar leeral diggante makka ak hajar kon baxrayni fële mu ne wala aw wala boo geneen saasam ne kamaa sikki sàkka la ci lenn ci raaw yi bayna makkata wala makka wa busra busra imaamu nawawi mu ne rahimahullah wa amma busra fa bi dammi lbaa wa hiya madinatun ma'rufa baynaha wa bayna dimashq nahwa thalath marahil mu ne eh, moom nag benn dëkk boo xamante ne eh, eh, moom bii nag moom fële la nekk mooy Sham bilaadu Sham la nekk mu ne moom euh, dëkk la boo xam ne bu bu bu ñu xam Busra voilà nga xam ne dëkk moom moom ngay dégg ca kii ba euh, xadiisu ba yonent bi saa saam di gane àddina këne keroog bi nga xamante ne yaayam bi mu koy euh, wasin daa gis dafa génn ci leer goo xamante ne at adaat bihi qusuura Busra voilà da cee leeral li nga xamante ne maa bay na foofu ba Busra voilà mu nekk fële ci ci allah allah waaw <laughs> waaw allahu akbar léegi mu ne foofu benn kii la quoi benn mu dëkk la boo xamante ne euh, bu ñu xam la quoi waaw bu ñu xam bu ñu xam la diggante dima da da Damas Damashqish da muy Damas voilà euh, diggante ah euh, euh, Damas moom ak Damas boog digganteem ak diggante salaasu euh, maraaxil la ah wallahu taala alam loolu nag mooy sorgu ko noonu quoi waaw léegi kon euh, mu ne loolu la quoi kon euh, hajar ma ak busra yooyu yëpp dala bëgg a wax ñaari diggante ñaari euh, côté yi dafa nekk loo xamante ne nii noonu la noonu la gudde waaw waaw allahu akbar noonu la gudde quoi noonu la guddee wallahu ta'ala a'lam waaw léegi kon mu ne muttafaqun alayhi xadiis bi al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo kon xadiis bi fii la yem muy xadiis bu bu yaatu te rëy te <laughs> léegi bon mu ne léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom dong ñoo ko solo dane muttafaqun alayhi hmm? ñu ne la xadiis bi non non al imaamu Ahmad seen sëriñ di woon na ko ci ñaari bërëb ah. musnadu abi hurayra radiallahu taala anhu no benn bërëb la kondi eh, nako noonu al imaamu abu daawuda eh, no al imaamu kii at tirmidi rahmatullah alayhi daal dina koy solo moom tamit imaamul buxaari moom da ko fu bari waaw da fu bari bari bi niroog bi gina niroog bi jël lépp mooy kitaabu tafsir suuratu bani israil baabu durriyata man xamalna ma'a nuux innahu kaana abdan shakuura voilà mu ne xaddatanaa mohammadu bnu muqaatil imaamu albuxaari mu ne nettali nañu mohammadu bnu muqaatil di almarwazi abulxasan alkisaa'iyu rahimahullah almarwaziyu albaghdaadiyu almakkiyu rahimahullah génn àddina 226 kii mooy ku dëgër gi sinon Muhammad ibn Muqaatil ar imaamul Buxaari moom bam ne haddasanaa Muhammad ibn Muqaatil mu ne nettal nañ Muhammad ibn Muqaatil ñu ne ko kan ar-Raazi al-Marwazi wala woni ar-Raazi mu ne ma jële ci ar ar ma jóge ci kaw asamaan si ni ndëll wadda moo ma gënal may jële ci Muhammad ibn Muqaatil ar-Razi te pourtant waxoon naa la kii woon la mais côté hadis dëgërul woon kii mooy ko dëgër ki di almarwazi almakkiyu abulxasani rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana abdullah mu ne ki ñu xabaara mu abdullah di abdullah ibn almubaarak ibn waadih alxandaliyu tamimiyu mawlaahum alxurasaniyu gane àddina 118 génn àddina 181 rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana abu xayaan attaymiyu mu ne ki ñu xabaara mu abu xayaan attaymi di yaxya ibn saciid ibn xayaan attaymiyu alkuufiyu raximahullah génn àddina 145 ah raxmatullah alayhi an abi zur'at ibn amr ibn jarir mu jële ci sëtu ah, yuusufu haadihil umma di jarir ibn abdillah di abu zur'a ibn amr ibn jarir ibn abdillah ibn jaabir albajaliyu alkuufiyu raximahullah génn àddina diggante l'an 90 ak l'an 100 wallahu ta'ala a'lam an abi hurayrata mu jële ci seydina mawlaana abu hurayra alxaafidu dawsiyu lyamaaniyu génn àddina la 59 radiyallahu anhu annahu qaal utiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi lahmin dañ ko ndil yàpp fa rufi'a ilayhi dhira ñu présenté indil ko tegal ko li nga xam ne mooy épaule bi wa kaanat tu'jibuhu te da koo bëggoon loolu taxawoon nañ ci ah, après fa naxasa naxasa wax na mooy nga seex màtt ci kii bi sa li nekk sa kanamu bëñ yi moom nga koy màtte minha naasa thumma qaala ana naas yawmal qiyaama wa hal tadruuna mimma dhaak après indi xadiis bi comme ni nga xam ne noonu la ko indee fii wallahu taala alam euh, comme ni mu indee kii ci riyaat bi rek noonu léegi kantaal imaamu abul xuseyni raximahullahu taala moom tamit nii nga xam ne noonu la ndee du gudd ni euh, euh, mën nañ ci jël benn benn kese mais duñu ko liir tamit comme bii rek voilà waaw <laughs> ah. léegi mu ne kitaabul iman baabu adna ahlil janna manzila fiiha allah waaw <laughs> ah. waaw ah. ndax xadiis bi xadiisu shafaa bi ñoom se seydna abu hamza anas ibn malik radiyallahu anhu ñeneen ak ñeneen dañ koo solo muy xadiis boo xam ne mutawaatir la wala radiyallahu ta'ala anil anil jamii allah allah allah allah allah léegi mu ne xaddasanaa am na yeneen version yoo xam ne vraiment surtout y Seydina Anas yi boo mais looy baax na ko mu ne xaddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al imaam Muslim mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti yu gane àddina 159 génn àddina 235 wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ak Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullah génn àddina 234 rahmatullahi alayhima mu ne wattafaqa fi siyaaqil hadiis dëppoo nañ li nga xam ne noonu lañu nosee xadis bi illaa ma yazidu ahaduhuma min al xarf ba'da al xarf lu dul ne kenn ci ñoom dina yokk léeg-léeg benn araf ci keneen ki goo xam ne keneen ki indiw ko mu ne qaala nee nañ rahmatullah alayhima xaddathana muhammad ibn bash muhammad ibn bishr mu ne ñu ne ñoom ñaar ñim nett lañ muhammad ibn bishr di ibnul farafisatu ibnul muxtaar rahimahullah abu abdillah al abdi al kuufiyu a àddina la 203 qaala rahimahullah mu ne xaddatana abu xayaan gis nañ ko fànk sànk ci riwaaya imaam al buxaari rahmatullahi aley hmm? si ko jële woon abu xayaan at-taymi mooy kii <laughs> moo ko jële woon ci amru ibn jarir moo newaan nii kon rahimahullahu taala an abi zura gis nga fii mu ne abu zura moom la mooy ibn amru ibn jarir rahmatullah alayhi wa radiyallahu an ali jarir an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala utiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawman benn bés bi lahmin fa rufi'a ilayhi dhiraa'u wa kaanat tu'jibuhu fa nahasa minha nahsa fa qaala ana sayyidu nnaas yawmal qiyaama wa hal tadruuna bima dhaak yajma'u allahu yawmal qiyaamati al awwaliina wal aaxiriina fi sa'iidin waahid banim jeexe walillahi alhamdu wal minna léegi xadis bi euh, bon ci biir gisoon nañu euh, jàngat yi surtout bi passé mais euh, xanaa leen na rek pour tëju ko mooy que ne yonent lii nii borom bi def mooy xam nga nit mën na ne waaw nit ñi lox borom bi defu leen yenkiwal leen keroog inspiré leen bi nga xam ne ci lañ nekk ci coono yu mag yi yu mag yi nii mais directement ñu dem ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que comme am na information boo xamante ne umpul ñu bari ci ñoom umpu leen mooy que ne ki gën ci mbindeef yi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais pourquoi ñoom euh, demuñ directement ci Seydina Muhammad quoi sallallahu alayhi wasallam ngir mu dem ñaanal leen borom bi mu tinu leen mu jeex ñu ne la loolu wallahu taala alam xikma comme li yenn boroom xam-xam yi di wax xikma la bu boroom bi def li tax yonent way saa saam tàmbalee xadiis bi ne ana sayyidu naas yenn ana sayyidu di aadam ak aadamu wa man duunahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama tàmbalee xadiis bii ñu nekk ne man maay sangu nit ñépp bésub taxawaay ba ak Seydina Adam ak ñi féete ñi ñëw ci ginnaawam ñépp ci sama ronu drapo la ñuy nekk bésu taxawaay ba xam nga loolu xam nga am na luñ la ci waxoon ne bu dee ci jaamu fii nit ñi fii gaa yi léeg-léeg mbir dina leer mais ñu koy contester waaw addina bi moom dangay gis ku la man man manati la lépp mais ak soxor ak leneen tax ngay contester loolu nga xam ne borom bi jagle gum ko defal la gum lu fi suut suute waaw loolu ko yàlla tawfiixal mu xam ne mbaaxug yàlla la dogalu yàlla te lii mooy nammu nammu yàlla la bés nekk fi nag yéem a gaaral nammu nammu yàlla lool suu adab la boo xam ne loolu mën na laa yàq àddina ba ba alaaxira àddina ak alaaxira waaw parce que loolu moom bu dee ko xam moom kooku moom moom digganteem ak boroomam am na ci rëq-rëq boo xam ne vraiment tuggus euh, tawbatan nasuuxaa kese ko mën a yóbbuwaat delloo si kenn du raj-rajloo borom bi ci ay namm-nammam ak ay bëgg-bëggam ahum yaqsimuuna rahmata rabbik est-ce que jaam yi ñoom ñooy séddale yërmande ju yaatu sa borom ba mu defalee jaam kenn ñeneen ñi naan lu tax loolu nga gis ko ci nit ñi fii ñuy jéem a contester yoo xam ne leer na sax waaye bis bii nii am na des faibles esprits même bu dee leer na parce que waxoon naa la la xabaar ba doon wax nit ñi dañuy nelaw asar ba doon wax waaw annaasu niyaam wa idha matu intabahu nit ñépp dañuy nelaw waaye ku ci faatu di nga yeew ab wax la nag bu ñuy askanale sayyidina mawlana ali ibn abi taalib asadullah al-ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa arda te loolu mooy dëgg tamit wax jooju waxu dëgg la ñu ëpp ci ñi dañuy nelaw waaw bala ñoo yeew mooy bi ñu deewee mooy dinañ gis réalité yoo xamante ni ah laqad kunta fii ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al yawma hadid ca suuratu qaaf loolu la borom bi di junj foofu nit ki buy génn àddina malaaka yi ne ko ha lam doon weddi moom yéeféer bi naan loolu amut dekki amut ah lu ñu ko wax mu ne amul di weddi yonente yàlla yi ah. di leen traité de waxkatu loo xamante ni daa wuteeg dëgg walla iyaadu billaah borom bi ne gis nga boobee hmm? euh, lañuy indi nit ki nag wan ko ci lay gise réalité yi waaw ne ko laqat kunta gis nga laata ngay faatu wa nufixa fi suur dhalika yawmul wa'id bés bu ñu ëfee buftu bi mooy bésu digge ba bakkan bu nekk ñëw am ko koy wommat ak ko koy seede wa jaa'at kullu nafsin ma'aha saa'iqu wa shahid keroog la ñuy gis les réalités laqad ne ko dëgg-dëgg yow kunta fi ghaflatin min hada bés bii dañ ci yëgadi woon neewoon nga amoon tey nag wuññi nañ kiiraay bi doxoon sa diggante nga gis réalité yi tey sa gis day ñaw da faa gis loo xamante ne doo ci am dut boroom bi nag def bés bi nga xam ne moom kenn ab wul muy daalika yawmul jamaa bésub dajaloo bi bi yàllay dajalu ñépp waaw al awwaliina wal aaxirin moo tax mu commencé ko noonu <laughs> ni bés bi nga xam ne ci la yàllay dajalee al awwaliina wal aaxiriin ci benn pàkk kenn du absenté borom bi def ngir wane ci loo xamante ne daa ça incontestable ci ñépp mu leer benn yoon parce que ñi nga xam ne fii qulubihim marad dañuy jàpp ba léegi moo Seydina Muhammad baax na waaye bon maam ah Seydina Adam Seydina Nuux yi yi Seydina Isaa Seydina Muusa i i alxalil ay gaay borom bi def ñoom ñu ne fi ñu commencé nag di dem par kenn par kenn ku ñu dem kooku wan la ne lii darut pour man te bu la wanee ne ngir ngir dul man loolu mooy wan ne ah kon man am na foo xam ne am naa fa limite ci saa borom delloo la ci keneen nga dem kooku wax la la même chose ba ki muy mujj muy Seydina Isa mu ne dem leen ci Seydina Muhammad Seydina Ahmad alayhi salaam foofu mooy nit ñi jaar nañ ci ñi gën màgg ñépp ci mbindeefu yàlla yi mënaluñ leen li ñu bëgg ka leen ko manal borom bi wan leen kii mooy mooy sangu gaa yi <laughs> waaw xikma boobu la borom bi def ngir ku nekk dut boobu ak loolu dañ ci xolu képp kenn waaye tamit jaare fa wane waale loo xam ne nëbbuwul kenn ku dee dootul nëbbooti ci yow mooy fa borom bi teg Seydina Muhammad war a faa naa la ka dikrak ñoo sa tudd waaw alam yajidka yatiman fa aawaa wa wajadaka dallan fa hadaa allah <laughs> ndax fekku la ñoroon yatiman borom bi moo la fat moo la yoral léppam ci njàlbéen ba ci jeex waaye bu fekk la xamuñu la woon say mbir dafa suulu woon a inna a ida dalalna fil ard mooy kàddu googu la masula réer haasha masula réer wa wajadaka dallan non mooy waj a ida dalalna fil ard a inna la fi xalqin jadid waa ñun la yéeféri di wax a ida dalalna fil ard nekkul bu ñu réerée ci suuf si mooy bu ñu nekkee ci suuf si ba kenn dootuñu gis ñu suul ñu waaw suñuy mbir kii wagul waaw a ida dalalna fil ard a inna la fi xalqin jadid ndax dinañu bindaat di ñu dekkilaat borom bi moo defoon jamono gaa yi xamuñu la ndax dafa ne borom bi da ko def trésor caché mooy ki nga xam ne trésor yëpp ci moom la ñuy génne mais da koo nëbboon moo tax bim naan kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fii tiinate man ba may nekk yonent man yonent saa saam sëy naa aadam mu ngi woon ci banam defaraguñ ko mais loolu nga fam ni ñëpp a ko xam loolu réalité boobu mais yonent saa saa wax na ko nii ñu bari xam ko mais ba léegi am na ci biir jullit ñi ñu xamante ni mais réalité boobu xamuñu exactement mooy lan waaw ñeen ñi nga xam ne ñoo ci gën a ñàkk prudent moom ñu naan loolu day wane ne rek moo waaw mu ngi woon ci xam-xamu yàlla mais dañ naan la kan moo nekk woon ci xam-xamu yàlla parce que bu dee loo bu dee ngeen ko bëgg a tekkee wax ji day yàqu parce que man mii borom bi ba muy bind maam aadama maa ci xam-xamu yàlla man ak yow mi may dégg keneen ak ñépp masuñoo deñ ci xam-xamu yàlla te bindagul jaam yi kon loolu daa mën a tekki lool loolu kon kon ban ràññeeku moo ci am ban mérite moo ci am yonent saa salaam di tudd loo xamante ne ku nekk ci ñun moom la am loolu bu wanee dara mooy li nga xam ne moom la akaabiru suufi yi di wax naan en fait Seydina Muhammad saa salaam la yàlla njëkk a bind loolu kese la parce que kooku dafa nekkoon kuntu nabiyyan damaa nekkoon yonent kooku bu newul woon bu nekkul woon euh, du nekk gi mu nekk woon fii bi mu ñëwee Quraysh noonu la nekkee woon taayo jamono yooyu waaw wa wajadaka dallan fa hada waaye yonent saa sa lu bari nëbbu woon na ci boppam moom moom li ko yàlla defal yëpp dangaa foog ne dafa judd rek xam loolu ci saa si non kon loolu dafa leer quoi dafa leer kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu noonu nag la borom bi bokk na ràññee ko ci biir nit ñépp ba ñépp nit ñi ñooy xam ne kii mooy sangu ñépp ci loo xam ne incontestable waaw te mooy buntu yàlla mooy clé yàlla bi nga xamante ne buntu yàlla yi moo koy ubbi te bi gën a rëy muy ràmmu jaam yi keroog ci moom la ko yàlla jaarale sinon borom bi doonu doon faale kenn moo tax ñun li ñu borom bi defal <laughs> ñun xamuñu ko billaahi xamuñu ko waaw ñun <laughs> eh, ñun ñun ñun moom mooy li li mu wax yonent bi aleyhi salaatu wa ne ko wa kaana fadlullahi alayka azima loolu képp lañ mën a jël suñu bopp wax ko ku nekk ci xeetu yonent bay saa saa ku nekk aaya boobu yow da la koy wax directement wa kaana fadlullahi alayka azima yow jullit bi gis nga gënii yàlla gi mu la defal <laughs> ak màgg ngëneel yooyu nag mooy lan bi ci gën a màgg te mooy lépp sax mooy Seydina Muhammad saa salaam bi nga xam ne moom la def ñu bokk ci xeetam jeex na <coughs> non mooy loolu du jëf moo koy may jàpp non du dara ngëneelu yàlla fin suuratul Hadiid rek zaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu dhul fadlil 'aziim waaw xeet wi lim gën a ñeneen ñi gëneelu yàlla képp la waaye it xadis bi am na leen lu mu ñu jàngal mooy ñun ñi ko jàng ci xeetu yonent saasam yonent saasam xamaluñu ko pour rien quoi xamaluñu lii ay feela yuy am yu exister benn nasax manu ci am nii lay deme mais comme li ma la doon amul maxsuus daa am loo xam dafa yi xam nga ne ni nit ñiy dem mais est ñépp la est-ce que ñépp ñooy jóge di dem ci Seydina Adam alayhi salaam jóge fa daal di dem ci Seydina Nuux euh, mu ne la demal Seydina Nuux ngeen jóge fa Seydina Ibrahim Seydina Muusa Seydina Isa ba mu ñu leen di tegtal ci Seydina euh, yonent bi saa saa non mooy lii de xam-xam bii dañu ko borom bi yonent saa salaam daf ñu koo wax ngir tamit ñun bu ëllëgee ñun yonent saa salaam mooy suñu mbir quoi bu mbir yi di muy neex ak muy nar gis nga li Seydina Al Bara idaa marra al batshu wala al watiis ittaqaynaa bi rasuulillah sallallahu alayhi wa ñun saxaaba yi sa Seydina Ali na Abi Taalib wax na lu mel noonu radiyallahu anil jamii bu mbir yi masoon a tar xare yeeg yooyu xam nga fu ñu doon dem Seydina Muhammad saa sa yoneen saa saam lañ doon dem di làqu jullit neex naqar ci yonent la nekk moo tax ñun nga xam ne nag mooy bi gën a mu yowmal qiyam en tout cas ci ci luñ joyal ki yàlla xamal li yoneen saa sa may ñu ñu xamal ñu lii ñun bu ñu fi nekk di topp gaa yi ñuy dem ci Seydina Adam ak Seydina kii yooyu de xam nga nooy def yow ci Seydina Muhammad ngay dem topp yeex na gaa yi bu ñëwee fekk la fa loolu tamit lañuy jariñaa parce que xam ñun ñun moom lañ am amuñ amuñ leneen te xam nañ ne moom mooy buntu yàlla bi mooy clé yàlla bi nga xamante ne lépp loo xamante ne luy jóge ci borom bi la moom borom bi moom la def moo koy tijji xam-xam yi dañu ko may ngir loolu tayyul ñu yoon bi mooy gis nga cheminement bi gaa yi di def biñ doon wax sànni jaar ci Seydina Adam après alayhi salaam jaar ci Seydina noonu noonu noonu ñun cheminement boobu yeneen saa salaam moom la ñu bëgg a tënkal nii ngir bu ëllëgee bu mbir yi ñàngee yéen ñëw leen ci man rek xaar gaa yi ñu fekk leen fa <laughs> ay ja'alana Allahu min ha'ula'i way <laughs> yal nañu borom bi boole ci ñooñ nga xam ne ñoom seen lépp seenug dal seenug yëngu seen lépp àddina ak àllaaxira ci Seydina Muhammad kese lay nekk sallallahu alayhi wa sallam jeex na ñooñu ñooñu ñoom moo tax boo leen di wax ay ay àjjana dañ naa ne mais mais ñun ñu ci àjjana nga la sauf que nag ki nga xam ne xamul loolu moom affaire day kii ba déet yow noo fa demee te àjjana moom nit ñi faatooguñ <laughs> lii euh, dégg naa temps yële bon foog naa xaw ma dama ko masoon a seetaan mais daal seetaanaan naa ko fan yële euh, Ahmad Tall <laughs> euh, radiyallahu anhu tam génn àddina bu yàggul <laughs> jàmbaari lool boroom xam-xamu chiffres yi ak lettres yi xuruf xuruf yi radiyallahu anhu euh, fekk Tunkara moo ko invité professeur Tunkara xaw ma la doon kii am ku ma ma ko doon xoolaat nii quoi xaw ma ci ban occasion bi naan mais naan ko yow ñun ñuy àjjana di <laughs> mu ne ko ah waaye nan ngeen nekk àjjana te nit ñi deewaguñoo nit ñi kii waguñoo mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam <laughs> moom lañu am mi muy àjj moo raw àjjana <laughs> xam nga Cheikh bi rek ak ak xaal yi muy nekk quoi ñun nga ñuy wax ay ñun àjjana waaw parce que moom loolu nag du ñépp ko xam voilà moo tax day laaj tamit euh, leeral euh, ñu mel noonu ne leen bon affaire bi xam nga dafa am lu àjjanay zaxaarif yi dafa am lu ko gën a màgg quoi mooy tóor tóor yéeg ak neexation yi ngay dégg ay anhaaru nag ay dex ay lool loolu euh, à vrai dire sa yaram lay dundal mais sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa ruux sa yaram sa lépp lay dundal dangay nekk ci loo xamante ne ni mooy en ci yàlla parce que àjjana lépp lépp lépp lépp lépp c'est pour delloo la ci sa borom yow bu dee yaa ngi sa borom jaare ko ci bunt bi gën a mag muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam doo deñ di nekk ak moom saa su ne moo lay tette moo lay lépp mais yow àgg nga bu yàgg waaw yow yaa ngi àjjana yaa ngi dund fii di am problème mu dépense mais yaa ngi àjjana waaw yaa ngi feebar nii gaa yi jàpp ni ci ndeysaan ndeke yow yaa ngi àjjana ma ne wara ali eh, Cheikh Ibn Taymiyya doon wax naan àjjana moom ko duggul fii ci àddina gii doo ko dugg fële <laughs> waaw <coughs> waaw kon nag jazallahu anna seydina muhammad xayra jaza nabiyan an salawaatullahi wasalaamuhu alayhi kon xadiis baa ngoog bon ëpp na am na lu gën a bari luñ ci mënoon wax mais euh, fay on est d'accord qu'on est bref commentaire yow saa mu nga nga way xool ko ba eh, bref commentaire boo xamante nii waaw baax na amel la de bref commentaire la insha allahu taala kon mu ngi noonu wallahu taala alam kon bii di ñëw ñu jël beneen xadis bu gudd ah biñ la waxoon muy Seydina ibnu eh, abu ibnu abbas bi boobu nag di wax ci wàllu eh, aj gi nag historique aj ak